a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa habiibinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd kon ginnaaw gi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci bi sallallahu wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen wax salaamu alaykum wa rahmatullah ñu ñëwaat kon di àggale résumé yiñ ne woon bu fathu al-Hakim al-Allam lima fi bulugh al-maram min al-adillati wal ahkam min al-fawaid wal ahkam bu suñu sëriñ Cheikh Mouhammad al Moustapha radiyallahu anhu wa arda ah ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci masailul fiqhiyya yi ne woon ci xadiis mu njëkk bi ci kitaabu at-tahaara baabu izaalati najaasati wa bayaaniha muy bunt bi nga xam ne ci la imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ci Buluughul Maraam def leeral li nga xam ne mooy naka la ñuy dindee sobe yi ak leeral lan mooy sobe mu ngi woon ci xadiis bu njëkk bi muy xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa mu ne woon an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxadu xalla qaala laa axrajahu muslim wa tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix mu ne woon xadiis bi mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne su'ila laajees nañu laaj nañu rasuulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam anil xamri ci mbiru sàngara woo xam ne tuttaxadu xallan dañ koy jàppe daal di koy soppi def ko vinaigre muy vinaigre mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ne laa ne déedéet mooy kon kenn du ko def mu ne axrajahu solo woon na xadiis boobu muslim muslim ibn al-Hajjaj alayhi mu ne wa Tirmidhi ak imaam abu isa at-tirmidhi rahmatullah alayhi wa qaala bi mu ko soloo mu ne xadiisun xadiis la lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la gisoon nañu ne amoon nañ ci masala yooyu waxoon nañ masala fiq yooyu neuf masala la woon liñ ci gisoon jotoon nañ ci traité quatre jotoon nañ ci traité quatre ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu war a continuer ah, te waxoon nañu bi ñuy jeexal ci jotaay bi weesu masala yooyu ñoo doon yan ah bi ci tegu kon muy juróomeelu masala bi mooy li jëmoon ci wàllu ah vinaigre ndax lu laab la walla déet mooy laabug vinaigre est-ce que loolu lu lu laab la wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo te ne sàngara boo xam ne dafa soppeekul boppam jóge nekk sàngara dem mujj nekk li nga xam ne mooy vinaigre ñoom jàpp nañ ne loolu noonu daldi dinañ dëppoo que ne euh, que ne laab na loolu sa euh, vinaigre boobu laab na ba mu des li nga xam ne moom lañu ñu askanale imam Sahnun mi nga xam ne dafa jàpp ne malgré loolu dafa sobewu waaye boo ci génnee waxam loolu daanaka boroom xam-xam yi d'accord nañ ne sàngara soo xam ne moo soppeekul boppam boo xam ne amul benn intervention bu nit def mooy sàngara soo xam ne comme bu newoon ci naaj wi ba mujj nekk vinaigre ñu ne lool ñëpp amul ku wuute lu dul wax ji ñu askane la imaam Sahnun euh, al-Maliki rahmatullah alayhi léegi buñ paree ci loolu beneen laaj bi beneen masala bi muy sixième bi ah, mooy est-ce que léegi bu dee cette fois-ci da nit nit moo ko soppi bu dee ne nit moo soppi sàngara si ba mu mujj nekk vinaigre soppi moo xam ci côté euh, d'une manière industrielle wala boog mu fekk sàngara si ci ker gi mu jël ko teg ko ci naaj bi mooy loxoy nit daal loxo doomu aadama dugg na ci nu mu mën di demee li tax mu soppeeku en nit moo ci dugal loxoom d'une manière ou d'une autre loolu mooy léegi laaj bi mooy est bu loolu amee est sàngara soosu mujj nekk vinaigre vinaigre boobu day laab wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah dañ see wuute d'une manière général d'une manière général mën nañ ne euh, ne ñaari wax yu ñaari avis yu mag moo ci am muy wax bi nga xam ne dañ ne loolu mooy nit daal di koy soppi loolu mën naa ne te loolu dina ñëw ci détail bi léegi après ku nekk li ci mazahib kii mazhabu ku nekk nii mooy d'une manière général xanafiya euh, euh, euh, yi rahmatullah alayhim ak malikiya yi rahmatullah alayhim ñoom d'accord nañ ne loolu mën naa ne léegi beneen avis bi muy avis wu Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne loolu manu la ne loolu mooy kon ñaari wax yooyu mooy ñaari avis yooyu duñ manière générale waaye buñ ñu ñëwee ci côté Malikiyya yi ñoo Hanafiyya yi ak Malikiyya yi rahmatullah alayhim ñi nga xam ne ñoom lañ ne ñoom généralement nee nañ mën naa ne boo duggee ci détail bi bu dee Hanafiyya yi ñoom dañu jàpp ne rahmatullah alayhim te ne loolu mën naa nekk te dara newu ci mooy nit jëloon fekkoon sàngara dem moo xam ci côté industriel lu ci wàllu firme yi lay jaar defari ko soppi ko vinaigre wala mu jële ko ci ker gi yóbbu ko feneen wala mu yóbbu ko koo xam ne daal day tax affaire bi gaaw a soppeeku nekk vinaigre ñoom ñu ne loolu dara newu ci kanta Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañu am ñetti ñetti ay seen mazhab bi dañu dañu daal di départager wu ci ñetti wax ñenn ñi dañoo d'accord ak Hanafiye yi ne loolu mën naa nekk te dara newu ci ñeneen ñi ne ah, ñoom ñeneen ñi daal di ànd ak mooy deuxième abi bi ñu waxoon sànq muy Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim yu ne loolu man da nekk am ci ñoom ci biir Maliki yi rahmatullah alayhim ñu ne loolu manu la nekk mooy buñ ne manu la nekk mooy bu boo bu ko kon nit defee mooy du baax loolu lay teg loolu mooy conséquence waxu manu la nekk léegi mooy bu ko nit xasee def jël sàngara yóbbu ko moo xam moo ko ba ba soppi ko mooy ne loolu noonu du dagan a te tamit laabul kon beneen parti kon deuxième partie ci Maliki rahmatullah alayhi ne ñoom lool ñoom ñu ànd ak wax boobu bi nga xam ne mooy beneen partie beneen avis bi te mooy bi ci mujj te daanaka ngiiru Maliki rahmatullah alayhi bu ñuy wax d'une façon générale moom lañ naan mooy ngir bi mooy li gën a siiw ci ngir bi mooy ne dañu koo sib mooy ne def loolu dañu ko sit voilà léegi bu ñu gisee loolu mu des euh, ngiru euh, euh, ñi ci des muy Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñoom am nañ benn différence ak ak Hanabila yi ndax ñoom dañu ne ñoom d'accord nañ ne képp koo xam ne dafa nit ku ku ku ku koo xam dafa intervenir ci processus su soppi sàngara si mujj nekk vinaigre ñoom d'accord nañ que ne loolu du baax ba mu des bu dee ne sàngara si dafa newoon ci ker gi nit ki yëkkati ko yóbbu ko ci naaj bi mu soppee bu boobaa nee nañ loolu d'accord nañ ci ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhi kanta xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñu ne loolu d'accorduñ ci ndax loolu mook lëlee yem kese mooy de toute façon bu dee ne kay nit ki nit ki jële ko fii toxal ko jële ko ci ker gi yóbbu ko ci naaj wi mais loolu intervention am na ci moom mu jëloon ko yóbbu ko ci usine bi daal di koy soppi def ko lii benn la ñoom defuñ différence boobu léegi nag kon loolu mooy avis yi li gënoon li nga xam ne moom la nootaloon ci saraa bi moo doon avis wu avis bu njëkk bi mooy bu xanafiye yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim que loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi nag ñoom fi ñu tegoon seeni wax ñoom premièrement seen dalil bu njëkk dañ ne euh, d'accord nañu du ne dañoo gisul xadiis bu mel nii xadiis bi bi ñu nekk nii nga xam ne dana yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo laaj ci sàngara soo xam ne ñu jàpp soppi sàngara def ko vinaigre mu ne déedéet ñu ne ñun d'accord nañ ne gis nañ xadiis boobu waaye euh, comme walillahi alhamdu wal na defoon nañ taxriij bi xam nañ xadiis bi fan la jóge ak ci yan circonstance sababu wurudil xadiis ana ci yan circonstance la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe xadiis bi xam nañ ñu ne léegi ñun dañuy déparé ci loolu mooy ne gisoon nañ ne Seydina Abu Talha radiyallahu anhu moom moo ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa am ay jirim yoo xam ne man maa yor seeni mbir sama tutelle lañ ne ñoom nag seen seen waajur da leen a bàyyiloon alal yoo xam ne ci sàngara la comme que ñu ñu door a xaraamal sàngara ndax euh, sàngara avant avant avant ci début l'islam ba ci même ba euh, Médine ba Médina Euh, am euh, première année yi nekkul woon loo xam ne dafa xaraamoon moo taxoon ñoom ñu amoon ko moo tax ñenn ñi biñ doon biñ doon euh, dem Uhud sax doon nañ am na ñoo xam ne yóbbaale woon nañu ko mais bi nga xam ne ci la ci la lañ ko xaraamale ci nag Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ne comme que moom mu ngeeg sàngara soo xamante ne nii ay jirima ko moom ay orphelin suñu borom kat wàcce na alxuraan du koy du koy xaraamal léegi léegi mu dem gisi yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy laaj laaj bi yonent bi lay salaatu salaam na ko déedéet ñu ne ñun dañuy gis nga circonstance boobu kii ci boobu mooy contexte boobu lañ soxla mooy li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne déedéet mooy da koo def ngir saddu zari'a la woon mooy ne comme dañ koy door a tere imaginer ñu commencé. xaraam na léegi ku ñëw rek ñu may ne la garaawul man nga ko def kon nit ñi ñu mën a appliquer li nga xam ne mooy xaraamal googu mooy loi boobu du mën a appliquer wu ndax bu dee bu nit ñëwee ñu defal ko benn benn dérogation te ñu ngi door a xaraamal mbir ñi mooy kon ñu bàyyi ko day day gën a day gën a day jafe après léegi nag c'était pour marquer loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam début bi mu doon wax non ñu ne ñun lool mooy premier suñu xadis te suñu premier argument te loolu li koy dëgëral ñu ne mooy li yonent bi sallallahu alayhi sallam daal di wax ci xadis Seydina Jaabir boo xam ne imaam al bay euh, al Bayhaqi moo ko solo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane xayru xallikum xallu xamrikum mu ne li gën ci li nga xam ne mooy ci seen vinaigre yi ngeen di utiliser mooy vinaigre yi nga xamante ne day jóge ci seen sàngara yi ñu ne lii nii Ah, ndax bu dul bu doon ne dañ koo tere doonu ko woon wax ba pare ñu ne lii day gën a leeral li taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ni'mal adim wal adimul xal mu doon wax naan ëskey doon tagg li nga xam ne mooy euh, euh, euh, soosu bene vinaigre naan ëskey bileb soos ah muy muy vinaigre wala bileb ñeex muy vinaigre voilà ñu ne loolu day dina leeral li nga xamante ne mooy wax jooju ñu ne euh, leneen li nga xam ne moom lañuy ñuy tontu ci côté le fait lii mooy ay dalil la yoo xam ne da indi ay hadith lay indi léegi mu def dalilu mooy dalil boo xam ne ci an lu lay jóge mooy loo xam ne da nga koy jële soit ci alxuraan wala hadith muy texte boo xam ne moom ngay indi comme argument loolu mooy jiitu nag. lool nit booy daganal boo ñëwee fekk dara ne lii dafa xaraam boo indi argument mooy alxuraan wax ci loolu ngay njëkkee sunna wax ci loolu ngay njëkkee mais manoo tëb processus yooyu ba pare ne léegi dañuy commencer xool ci wàllu xel kese non non da ngay commencer indi dalil yële nga renforcer ko ak lii te loolu sax mooy ngir gën a feddali kese la mais léeg rek dina doy ñu ne léegi dañuy ñëw ci côté comme que principe bi de base bi d'accord nañu ñun ñëpp que sàngara soo xam ne moo soppeekul boppam nekk vinaigre ñun ñun mooy ñun ñi nga xam ne ñun la masala mi concerné d'accord nañu que ne boobu laab na mën nañ koo jëfandikoo ñu ne waaw ñu ne waa léegi bu dee nit a ko def bu dee nit a ko def mooy moo ko soppi est-ce que ñu teg sàngara boo xam ne moom dafa naturellement la soppeekul nekk vinaigre ak boo xam ne nit a ko def ñu teg résultat yi ñoom ñaar est-ce que dina am différence entre ñaar yi mooy bu bii laabee bii laab jeex na mooy laab na léegi nag euh, comme que laab na mooy processus bi bu xasee am ba kii li ñuy li ñuy am muy vinaigre boobu moo nit defoon ko ak mu ñàkk koo def résultat bi benn lay doon ñu ne loolu day gën a dëgëral li nga xam ne mooy boo ko booleeg xadiis yi nga xam ne moom la am que ne loolu mooy li gën a dëgër que kon. ah vinaigre mooy nit bu ko soppee def ko euh, sàngara def ko vinaigre loolu euh, day mujj laab insha allah wallahu taala alam kon bi ci tegu beneen te tamit am na beneen muy dafa am ay saxaaba yoo xam ne loolu it ci argument la bokk rawatina nga am saxaaba yoo xam ne da kenn euh, moo xam xulafaa u raashidun ñoom ñëpp wala kenn ci ñoom wala rek ab ay saxaaba doon ko def loolu day appuyer dalil ñu ne suñu euh, jële nañ ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ak imam Abdullah ibn ak ay tabi'in yu mel ni ñoom Ata ak ñoom imam euh, ibn Sirin ñoom Seydina Omar ibn ñoom ñëpp nga xam ne jële ci ñoom këne ñoom da jàpp nañ ne lii nii man na nekk mooy jël sàngara soppi ko vinaigre loolu day gën a dëgëral li nga xam ne mooy lii insha allah kon loolu moo doon dalil yooyu léegi mu def fii euh, septième masala bi muy léegi masalatul euh, al istixaala al istixaala mooy loo xamante ne day jóge ci comme exemple ndax sàngara fii ci la ndax moo tax sax euh, masala bi masalatul istihaala mañ cee génn mooy loo xam ne produit boo xam ne moo xam muy produit boo xam ne laabul comme ñu ne sàngara léegi mu daal di transformé wu complètement ba caractéristique yépp daal di soppeeku jóge ci ñàkk laab dem ci laab yu mel noonu lool mooy istihaala comme ñu amoon loo xam ne am médd xar mu médd walla gëléem gu médd mu mujj ñu sa ñu yóbbu sànni ko foo xamante ne ni moo xam fu bari xorom wala yoo xam foo xam ne dañ ko faa sànni mu mujj transformé mew li nga xam ne mooy li yàq woon ci moom yëpp mujjut laabaat loolu loolu mooy exemple istihaala wala nga jël euh, nga jël lépp loo xamante ne ni mooy dëpp mooy mooy mooy ala ala moom moom à baas dafa nekk loo xam ne dafa sobewu mu mujj soppeeku complètement nekkaat lu laab loolu mooy masala istihaala léegi euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah yi ndax est-ce ndax laaj bi mooy est léegi mooy lépp lu nekk ndax gis nañ ne sàngara fii amul ku ci wute mooy bu dee ne moo soppeekul boppam mais est-ce léegi kon laaj bi mooy masalatul istihaala mooy li ñu waxtaan exemple li ñu joxe loolu est-ce que ci lépp lay daw mooy est lépp loo xamante ne lépp loo xam ne moo lu sobewu lu sobewu la lu mujj transformé wu complètement ba nekk lu laab rek dañ naan baax na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu daal di wute ci côté boobu euh, côté muy groupe xanafiya yi rahmatullah alayhim ak malikiya yi d'une façon général ñoom ñu ñu ne lépp loo xamante ne ni bépp sobe boo xam ne dafa transformé wu mujj nekk lu laat loolu baax na amuñ ci benn restriction même bu doon mbaam xuux la moo xam ne dafa mujj transformé wu nekk lu laat loolu baax na loolu mooy avis bu njëkk bi bi ci tegu muy euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun loolu ñeenti affaire kese la ñuy d'accord loolu noonu ñeenti ñeenti ñeenti mbir daal ñeenti kaa la ñuy d'accord bu lo mooy bu transformé woo ñu mën a jàpp ne loolu waaye c'est c'est mujj nekk lu làpp ne loolu baax ñun ñeenti affaire kese la du ko weesu ñu ne bi di njëkk mooy mooy bii ñu nekk li ñu nekk nii muy. sàngara soo xam ne dafa transformé wu boppam naturellement mais ñoom gis nañ ne ja bu ko nit jëlee ci kër gi yóbbu ko fee loolu ci la voilà ñu ne benn ngoo ñu ne beneen bi ñu d'accord que xam nañ ne de sobe la de base mu transformé wu mooy euh, euh, misk misk nga xam ne day jóge ci dereetu kéwél ndax deret mooy deret bi ngay jële ci deretu kéwél ci kéwél ci animal bi mooy deret dafa nekk li nga xam ne lu sobewu la mais bu transformé woon nekk misk ñu ne ñun bu dee boobu boobu d'accord nañu te loolu ñoom d'accord nañ ci lool ñu ne beneen bi mooy loo xamante ne nii loo xam ne dafa dundee ci dafa dafa juddoo ci lu dee mooy comme euh, benn mooy comme verre yi sax yi yi nga xam ne dangay gis benn lu ñu sa benn médd bu ñu sànni nga gis ay sax daal di ciy génne mooy ne loolu noonu ci lu dee la jóge mooy po origine fi mu jóge mooy sobe la mais ñu ne ñoom loolu noonu d'accord nañ ci loolu ñeenteel bi ñu ne euh, mooy te loolu gisoon nañ ko ci wàllu der der mooy bu ñu wulee deru loo xam ne dañuy lekk yàppam ñu ne ñeent yii ñun d'accord nañu ci que ne bu dee yii ñoo transformé wu benn ci yii ñun d'accord nañ ne bu loolu day mujj laal sinon boo génnee yi ñun yaatal bi ñi ci kaw def mooy suñu mag ñi def xanafiye ak maalikiyee yi rahmatullah ñun d'accord bi ah xanaa bi lay rahmatullah alayhi nañ ci lii d'accord nañ ci lii ba mu des ñaari affaire boo seetloo sànk jóge nañ ci sàngara mooy ñoom nit jël ko toxal ko ñoom dañu boobu d'accorduñ ci d'accorduñ ci loolu mooy d'accord nañ daal sàngara su soo xam ne moo transformé boppam naturellement ñu ne ñun d'accord nañ ci loolu mais bu dee nit a ko toxal loolu duñ ci d'accord ñu ne beneen boo xam ne duñ ci d'accord ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi mooy ci li jëm ci wàllu der ndax ñoom gisoon nañ ci masalaay der yi que ñoom dañu jàpp ne loolu loolu du laat ñoom xanaa bi lay que du laat te loolu gisoon nañ seen dalil fi ñu ko tegoon que

mooy sànga waa léegi xaar ma wax yëpp comme <laughs> boo ci bindul rek nga xam ne bii la léegi mooy bi ci njëkk sàngara soo xam ne dafa soppeekul boppam naturelement dal di nekk vinaigre wala nit jël ko toxal ko jële ko ci ker gi yóbbu ko ci naaj yi mu soppeeku nekk vinaigre loolu mooy bu njëkk bi bi ci tegu mooy li nga xamante ne nii deretu deretu kéwél mooy gazelle nga xam ne bu transformé woo mais pas deretu kéwél rek ñu ne kon nañ jël non mooy mu transformé wu nekk misk nekk li nga xam ne mooy gëtt gu ñuy xeeñtoo lool la voilà léegi bi ñu tegu ñu ne mooy lépp loo xam ne dafa dund dafa dafa dafa juddoo ci lu dee dafa génne ci lu dee comme sax yi voilà ak larve yeeg yooyu nga xam ne dañuy jóge ci loo xam ne dafa dee mais ñu jóge ci loolu di dund ñu ne bi nga xam ne mooy bi mujj mooy der boo xaman deru bàyyi ma boo xam ne dañuy lekk yàppam leer na voilà ñu ñu wulli ko voilà boo xam ne mu medd ñu jël der bi wulli ko ñu ne loolu baax na bu nekkee mooy paa ñu rendi ko ndax buñ ko rendee loolu loolu taxul ñuy wax mais mooy bàyyi comme xar moo xam ne dafa miir nit ki jël der bi daal di koy wulli ñu ne ñun d'accord nañ ndax xar dafa bokk ci bàyyi ma yi nga xam ne dañ koy lekk dañuy lekk yàppam kon baax na léegi nag euh, léegi insha allah li nga xam ne mooy li gënoon dëgër ci masala bi mooy euh, avis bu njëkk bi muy bu xanafiya yi ak maalikiya yi rahmatullah alayhi ndax li nga xam ne mooy xéewal gi ñu suñu boroom defal bi nga xam ne ci la ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne euh, yonent boobu alayhi salaatu wa salaam bokk na ci li nga xam ne moo tax suñu boroom yónni ko bokk na ci mooy dafa ñëw ngir di ñu li yuhilla lahum at di leen dagana li nga xam ne dañoo teey dañoo laab wa yuharrimu alayhim al-xabaa'is mu ñuy tere yi nga xamante ne ni mooy yu salte lañ yu sobewu lañ ah, te ah, kii bi lépp loo xamante ni ñu ne ñun léegi mooy mais aaya bi ñuy kese loolu ñun ñëpp d'accord nañ ñu ne mais lépp loo xam ne nag dafa toxoo jóge ci lu salte lu bon lu loo xam ne dafa laabul lu lu sobewu mujj la loolu ci tayyibaat yooyu lay bokk c'est sûr que ci lay bokk manuñ ne parce que lii la woon rek kon daganu mooy dafa sobe woon que ne kon bu transformé woo sax ñu ne loolu daal diwul la loolu manuñu koo wax loolu benn la ñu ne euh, am na beneen boo xam ne day dëgëral li ñu wax mooy li fi nga xam ne soow soow mi ni ñuy mi naan fi muy jóge ndax suñu boroom dane wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan sa'igan lisharibin ñu ne ñun buñ jëlee exemple ci ñu suñu borom jox defal muy xéewal xéewal yu ñuy utiliser soow mi ñuy naan fan lay jóge suñu boroom nee na moom ah, moo ñu defalal tàggatal mu li nga xamante ne mooy ah, jur ji bi ñu nàndal ci li nga xam ne mooy jóge ci biiram mooy soow mi la ci jublu mu ne loolu soow moomu min bay ni damin moom fi muy jóge mooy ci diggante loo xam ne euh, deret farsin wa damin day jóge ci wàll ci loo xam ne sibirit mooy yi nekk ci mbàq géeg yooyu wa damin ak deret diggante yooyu ci lay tiiree li nga xam ne mooy soow moom kon mooy fan lay jóge ci diggante loolu lay jëlelale kon mooy ne ñu nit lépp loo xam ne ko jóge ci loo xam ne laabul ndax deret xam nañ àtteem Eh, yooyu tamit yi nekk ci mbàq geeg yooyu sévérité yi xam nañ àtteem léegi bu dee ne suñu borom malgré loolu ci loolu lay tiiree li nga xamante ne mooy meew boo xam ne nee na dañu koy nàndal saa i mu nekk lu neex loo xamante ne nii bu ko suñu fayanil nii ne kontaan lool mu ne loolu kon muy xéewal goo xam ne moom la ñu kon loolu nit ñu demee noonu mais fu mu jóge feneen ci nature bi ci li ñu ci yi nga xam ne dafa laabul dañu sobewu mujj nekk laab day mujj am àtte loolu mooy day mujj laab kon loolu mooy yooyu nag masala yu bari la yoo xam ne mooy euh, impossible nit toog di lim bu ne léegi nag ah euh, gisoon nañu ci masala euh, adabul ilmi gisoon ci xadiis yu njëkk ya baabul miyaa yi ne nit taalibe bi tamit day day yeewu mooy buñ joxee ab règle bu mu xaar ñu exemple yi nga xam ne mooy tourner autour yépp bu nekk ñu andil ko ko loolu man da nekk loolu bu doon loolu moom kenn du avancer ci njàng léegi nag buñ la joxee règle yow yaay xam ne voilà règle baa ngi mais à condition nga comprendre règle bi xam ci yan circonstance lay doxe ak lan mooy exception ndax après moo ñuy yóbbu ci beneen euh, masala bi nga xam ne mooy nekk transition ci bii ndax buñ nee rek lépp loo xam ne dafa sobe wu daal di transformé wu nekk lu laab kon baax na comme exemple yi ñu joxe woon ne sàngara soo xam ne dafa mujj soppeeku nekk vinaigre nit mën na ne bu koom mooy bu dee comprendre règle mën nga ne waa kon baax na kon man bu ma gisee nit ki benn cuisinier di togg jël sàngara def ci grawul ndax après chaleur bi kii bi muy takk muy kii euh, kii bi feu bi après day day lakk affaire bi boobu après mu évaporer wu sebon wala ma ne bon man sama sama sama diw bi may diwoo gis naa waa ji kanam bi mu ciy kii da jël sàngara soo xam ne sobew la mais mu def ko ci mais comme que nekkoon nañ day transformé wu kon transformé wu non non loolu loolu mooy mënuñu wax loolu ndax li ñuy wax ni istihaala mooy affaire bi dafa transformé wu caractéristique mi complètement alors que li nga xam ne dama koo jël dugal ko ci biir lekk gi mooy lekk gi amul amul amul dooley di loolu loolu amul doo dooley défendre boppam mooy il faut loolu am ci impact ndax boo jëlee loo xam ne sobe la nga def ko ci loo xam ne lu ñuy naan la moo xam boisson la moo xam leneen la yi ñuy ci yi ñuy naan à part ndox mooy bu ciy dugg di ko altérer comme bu ma amoon sama sama sama sama ay bërigoy euh, sama sama bërigo euh, kii wala paanu paanu soow def ci toq deret mooy yàq naa ko mooy yàq naa ko xam nga loolu mooy man sobe laa jël boo xam ne soppeekuwul ma def ko ci biiru loo xam ne dafa la mooy da koy transformer ba mu def ndox ndax ndox moo am capacité wu di daal di défendre boppam te tamit loolu mën na cee mucc ndax innal ma'a tahurun la yunajjisuhu sey ndox dafa laab tey laaba dafa laab laa laabalaate dara du ko sobeel comme que dara du ko sobeel nag man ci laay comprendre yonent sa sallallahu alayhi wa sallam dane ndox moo man lool léegi mafhumul muxaalafa bi lan la may wax mooy këne lu dul ndox manu ko kon nag bu ma jëlee sobe def ko ci benn sama produit mooy da koy altérer da koy yàq moom bokkul ak lii ñu doon wax sànq di masalatul istixaala ndax istixaala mooy affaire bi ci boppam moo transformé wu dafa doonatul li mu dokkoon loolu moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom sàngara bu jógee nekk euh, euh, vinaigre doonuñ ko woon euh, naan kii la que ne vinaigre don doon que ne loo xam dafa transformé wu jóge ci sàngara ñëw ci doono doonuñ ko woon noonu ñëw ci vinaigre parce que dañoo jàpp ne nekkatu ko doonatu ko au moment où que li taxoon ñu naan sàngara ci sàngara deñ na te nag ñu ne am nañ beneen règle boo am dama ko fàttu al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ñu ne ñun liy dëgëral lool mooy acte bi day wër wër loo di topp cause bi taxoon acte bi taxaw bu fi cause bi newee acte bi dafiy ne bu fi bi newoon àtte bi dootu fi ne loolu la mooy mënoo li taxoon ñu doon wax ne sàngara dafa dafa dafa li taxoon ñu koy ñu ko doon xaraamal que ne utiliser ko baaxul mooy lan mooy liy mandilaate bu ci newee léegi bu ci jógee mooy amatu fa mooy mooy ne àtte bi dafa dul nekk ci te loolu tamit règle la boo xam ne day dox ci lu bari voilà kon mooy euh, kon transition bi mooy kon masala bi bi ci tegu daanaka wax nañu mooy huitième bi mooy lan mooy attee jël loo xam ne sobe la ma jël ko def ko ci loo xam ne lu laab la moo xam ab produit bu may diwoo la wala bu may xeeñtoo walla lu may lekk mooy ne loolu euh, du jamaahirul ulama ëpp ci borom majo grande majorité de borom savants yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne man da ne waxoon euh, gisoon nañ ne euh, mbooloo mu tuuti moo génn ci lool te bokk na ci imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi waaye li waa jumhur wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax comme niñ ko gisee léegi mooy affaire bi dafa leer dafa leer nañ mooy le fait euh, liñ la wax sànk ci ndox mi innal ma'a tahurun laa yunajjisuhu shay ak mafhumam te euh, le fait que nga jël sobe nga xam ne comme que sobe boo ko ci dugalee mooy pour nga ne affaire bi amatu ci loolu euh, amatu ci benn effet loolu il faut ñi nga xam ne ñooy les spécialistes yu wóor wax ne affaire bi réellement amatu ci effet ndax tamit du lépp rek dañ naan faqih bi moo koy traité bu dee moom du spécialiste ci domaine boobu yenn yi dañ naan ñi ko xam nañ leen dem ci chimiste yi par exemple ñu laaj leen ñoom nañ ñu defal bu ko jaree ma am xaalis moo mën a faye ma jël def ko def lu mel noonu ñu jël ci benn échantillon jox ko yóbbu ko ci laboratoire ne ko léegi ñun dañoo bëgg nga traité xoolal ñu résultat bi ñu bëgg mooy est que sàngara ci ci biir ginnaaw biñ ko defee nii togg ko nii est que des na seen biir bu ne bu bu résultat yi génnee yi lii ñu xam ne lii la bu ci desee nag ñu xam ne du lool alors que bu dee côté bii nii yi ci ëpp comme gélatine yi ñuy def de de de d'animal yi nga xam ne dañ ko duñ ko rendee ci yoonu sarian yu bàyyi mooy lool dalay leer na da cee des mooy bu dee moom lañu jël def ko ci bokkul la que ne affaire bi dafa transformé woon ba pare ñu door ba ko def voilà loolu mooy sew sew bi nga xam ne différence bi am ci diggante ñaar yooyu istixaala ak li nga xam ne dama jël lu sobewu daal di koy def ci sama produit kon léegi neuvième bi kon te mooy bi mujj insha allah mooy est léegi man nañoo fajoo loo xam ne sobe la exemple est-ce naa jël sàngara ma feebar am médecin bu ma ne mais yow sa feebar boo naanee benn benn kii sàngara dina ko faj waaw benn verre rek avec modération dina ko fi léegi mooy est loolu noonu loolu loolu mën naa ne wala déet loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en d'une façon général dañ koo tere dañu ne lool manu la ne mais mais quand même boo xoolaatee seen biir dañu dañu dañu dafa am ay wuute seen biir ñu ñu ñu xaajalewu ci ñaari parties xaaj bu njëkk bi muy xanafiya yeeg shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne loolu mën naa nekk mais à condition que mooy mooy mën naa nekk mooy lan mooy sobe mooy nga fajoo loo xam ne sobe la mais à condition que ne moom rek a fi ne wala amul alternative te tamit spécialiste yi ñu doon wax sànq muy leen médecins yoo xam ne tamit du yu yu yu bon yoo xam ne seen kii Hippocrate bi ñuy wax ñu ngi koy respecté ndax am na ñoo xam ne ñoom ils ne sont pas kii quoi tam nga nekk jullit ñu lay tere yoo xaman ko comme koo xam ne médecin boo xam ne bu koor gi jotee nga gis mu lay tere woor te at at mi yëpp daanaka doon la ko woon tere comme da ngay commencer di am doute te du jullit da ngay am doute ci ay affaire am mooy te mét mooy spécialiste yi de médecins tamit en tout cas ci cas yu bari yi ñu am ñu mantee ne lii day effectivement euh, vers avec modération day faj lii ñu ne ñun ci cadre boobu la ñuy d'accord lu mel noonu ah léegi loolu mooy kon abi bu njëkk bi beneen bi xanafiya yi euh, maliki yi rahmatullah alayhim ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñu ne loolu man da nekk sobe moom mënu la mooy ne manu nit jullit manu la fajoo loo xam ne sobe la insha nag seen wax ji mooy li gën dëgër léegi euh, fan lañ teg seen wax jii ñoom ñu ne ñun suñuy dalil premièrement mooy hadith bi nga xam ne moom la imaam Ahmad solo rahmatullah alayhi ak imaam Muslim ñu ne na ko noon imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhim solo nañu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn koo xam ne médecin la am médecin bu ñëw laaj ko bu tuddoon Tariq ibn Suwayd radiyallahu ñëw ne ko man damay utiliser euh, ci wàllu sàngara si damooy dama koy so dama koy jël di ko di di ci fajaate nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko mu ne dama koy jël di ko defar di ko def ko genre médicament bu doon yoo xam ne moom la ñuy faje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innahu laysa bi daa walakin laysa bi dawa walakinahu daa ne ko déedéet sàngara sooy jël di ko def mu nekk say médicament nga ciy fajaate yonent mu wax ne loolu la koy doy yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet nar a def noonu mooy sof sàngara si ak lu loolu noonu nga nara a loolu laysa bi dawa loolu du du du médicament du fajaate innamal walakinahu li am ba des mooy daa un moom jàngoro sax la lay yor mooy baaxul mooy ñu ne lii nii moom yéen li ngeen wax yéen xanafiye yeeg safiyen yi rahmatullah mais loolu bu mënoon a nekk yonent saa salaam dina ko wax waaj ji doonu koon wax kon ndax kii mooy ne laaj bi dafa dafa dafa nekk ci au sujet bi ñuy traité moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy man damay liggéey man médecin laa boo xam ne damay jël sàngara si di ko def ay comprimé wala di ciy fajaate est-ce mën naa koo def mu ne ko déedéet affaire bi moom du faje mais jàngoro lay lay joxe kon kay loolu mooy man da ne léegi ñu ne suñu beneen dalil buy wane ne suñu wax a gën a dëgër ñu ne mooy li imaam al daal di solo nga xam ne hadith bi bi mu ko solo dafa moom imaam al-Hakim mawquf la waaw mawquuf mooy xadis boo xamante ne nii euh, dafa yem ci saxaaba bi pour gaaw jarul kii mooy xadis boo xam ne ci saxaaba bi la yem mooy saxaaba bi ab saxaaba moo nettali ne moo moo ñëw wax wax ji mais waxul na yonent bi sallallahu alayhi nee na walla mu askane la ko imaam al-Hakim da koo solo muy xadis boo xam ne ci imaam Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud ci moom la yem waaye imaam Abdurrazzaq as-San'ani ak imaam at-Tabarani ñoom solo nañ ko cette fois-ci boo xam ne moom da koo yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama alaykum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne saxaaba yi radiyallahu anhu wax xeet bi yëpp ne buur yàlla deful li leen di faj ci li nga xam ne da leen koo xaraamal ñu ne sàngara dañ dañu koo xaraam dañ dañ koo xaraamal ci ñun walla déet ñu ne waaw ñun xanafiya yeeg shafi'i yi d'accord nañ ci lool si innamal xamru wal maysiru ak yooyu kay ñun ñëpp d'accord nañ ñu ne waaw kay léegi yonent bi sallallahu alayhi moo ne buur yàlla deful li leen di faj ci xam ne da koo xaraamal ci yéen kon kay ba ñu d'accord ne sàngara ñun ñëpp dalil leer na que ne dañ koo xaraamal ci ñun kon kay mënuñu faa jëlee am paj kay wala déet ñu ne beneen suñu beneen dalil boo xamante ne nii euh, imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko solo jële ko ci Seydina Abu Darda radiyallahu moo bii niroo mu ne inna allaha mu ne yonent bi sallallahu alayhi ne inna allaha anzala dane anzala allahu ad-daa'a wad wa ja'ala li kulli daa'in dawaa fatadaawaw wala tatadaawaw bi haram mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla mooy moo wàcce moo mooy moo fi indi ci kaw suuf si wopp ak wér mooy li nga xam ne euh, adda ak wopp lii tax nga feebar ak nekk en mauvaise santé li koy indi loolu mu ne buur yàlla moo wàcce loolu mais moo wàcce li nga xam ne tamit day fajaat ak wér ak tan li koy maye loolu buur yàlla ko wàcc mu ne kon fata daawo dee leen léegi dee leen dee leen dee leen dee leen faju waaye nag mu ne wala fata daawo bi xaram waaye nag bu leen bu leen bi fajoo loo xam ne dafa xaram ñu ne sàngara dafa xaram d'accord ngeen ñu ne waaw kon ñu ne kon bii kon di ci day suñu dalil la buy wan ne kon fajoo lu xaraam wala lu sobewu man da nekk ah imaam al Buxaari ñu ne bokk na ci suñu dalil boo xam ne imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi moo ko solo mu ne yonent bi alayhi inna allaha lam yaj'al shifaa ummati fi ma harrama alayha yonent bi sallallahu yàlla deful shifaa ummati li nga xam ne mooy faj samaw xeet defu ko ci loo xam ne daleen leen da leen koo xaraamal buur yàlla deful lool kon ñu ne kon sàngara ak yi nga xam ne yu sobe yu loolu jullit mënu faa jël am paj léegi ah ñu ne lii ñuy mooy suñuy dalil te ndax ñu ne bokk na ci loo xam ne day renforcer suñu yii nii suñu dalil yi nga xam ne masha Allah leer na ndax euh, mooy comme li ñu wax sànk rek dalil boo xam ne day ñëw di répondre question bi ñu posé loolu dara ginu koo leer ñu ne ñun suñu boo gisee suñu boroom subhaanahu wa taala di ñu di xaraamal ci suñu xeet bi yi mooy xaraamal ci ñun ci xeet bi ak lim doon li tax mooy cause yi tax muy xaraamal yenn yi ci suñu xeet bi ak ñeneen ñi ak xeet yu ñu jiitu woon yemoon ndax suñu borom euh, ñun ndax boobu ñoom li tax ñuy indi dalil bi dañ doon tontu xanafiya euh, yeeg shafi'i yi rahmatullah alayhi pour wax leen ne yéen ndax ñoom ñoom xam nga xanafiya yi ak euh, shafi'i yi dañ ne ñoom bokk na ci liñ doon wax que ne yéen yéen a comprendre comprendre ngeen li tax ñuy wax mais. sàngara ñun xanaa gisu ngeen euh, euh, clause yi ñu teg clause de de yi nga xam ne mooy tax ñu mën a euh, exécuter kii bi loi bi ay clause lañ teg yooyu noonu am solo la loolu nag buñ ko remplir mooy affaire bi day mujj baax ñu ne non ndax yéen en seen logique bi ngeen demee c'est comme si cause bi tax ñu suñu boroom xaraamal ko day xaw a niroog cause bi taxoon muy xaraamal ci Euh, mbir yi ci xeet yi ñu wute woon yi ñu jiitu woon ci kaw lan xam nga suñu yi euh, euh, jiitu woon suñu boroom dane ñi nga xam ne alladina haadu mu ne ñooñ xaramna alayhim ba'da tayyibatin uhillat lahum mu ne ñoom ñi ñi nga xam ne ay juif lañu woon mooy juif yi ñooñu dañ leen a xaraamal ay yenn ci yoo xam ne yu yu laab la woon yoo xam ne suñu borom moo leen ko daganaloon léegi mu ne lan moo tax loolu mooy bi zulmihim ci seenu tooñ wa bi saddihim an sabilillahi kaseera ak daanaka ferenkulaay ci yoonu yàlla wi dummóoyu ko non seulement man duma ko doxal mais ku koy nar doxal ma tere ko suñu boroom nag da doon xaraamal yoo xam ne pourtant yu dagan la woon mais lan moo tax nee nag bi zulmihim li taxoon ma koy xaraamal ci ñoom yenn yi mooy ne seenu tooñ xam nga dañ leen tere wàllu napp jën bi jën bi loolu euh, juru samedi mooy lu dagan la woon mais seenu dëgër bopp ak seenu tooñ looloo tax suñu boroom mujju xar teg leen punition boobu alors que ñun suñu xeet bi loolu amul mooy ne lépp loo xam ne suñu borom da koo xaraamal mooy moom ci boppam effectivement mooy affaire bi loolu noonu dafa nekk loo xam ne dafa am lu li négatif dafa ëpp li nga xam ne mooy njariñ alors que comme que loolu la nag ñu ne ñu ngi revenir comme que loolu la comme mooy yi nga xam ne dañu koo xaraamal bu ñu xamee loolu kon yi ñu xaraamal yi ah, bokk ci sàngaraak yi mel ni moom kon mooy dañuy xam ne. lu négatif li moo ëpp fuuf comme ni mu ko waxee ci yeneen aaya ci beneen aaya bi comme que loolu la moo ëpp kon loolu mooy tax ne affaire boobu loolu mënuñu ko utiliser ndax li tax mu xaraamal ko ci xeet bi bokkul ak li taxoon mu xaraamal ko ci xeet bële ñu ne lii dañ boo da nga koy booleeg suñu dalil so mais xam nga ne dalil mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na lu leer que ne deful buur yàlla deful loo xam ne day fajum liy faj aw xeetam ci li nga xam ne da leen ko xaraamal kon loolu moo doon li jëmoon ci masala hadis bu njëkk boobu. Euh, point boobu am na euh, beneen kii bi ci yokku mooy wàllu medd parce que euh, dafa xaraam waaye lekk lu xaraam rek maanaam. muy medd muy lépp loo xamante ne dafa xaraam naan sàngara lekk yàpp mbaam ak yi nga xamante ne yàlla da ko xaraam euh, yooyu bu ajoo ci wàllu lu ñuy lekk wala lu ñuy naan euh, buñ demee ba lor nar a am maanaam mooy ne su ma ko deful damay dee bu boobaa euh, danañ ma daganalal ma lekk ci loo xamante ne damay teree dee faa lu ma lekk ba suur hmm. te it du ma baamuwaat du ma def suñ ne ñoxoon njaay rek ma jël lekk ngir ne euh, euh, ngir ne dama ko soxla maanaam bu boobaa damay dem ba ci cas force majeure bu ko defee ma doog ko mën a euh, moom ma doog ko mën a lekk loolu ñu daga nalal ci midd maanaam ci lu xaraam plutôt ci lépp lu xaraam rek lu ñuy lekk loolu cas boobu lu trouvé wu ci fañ loolu du retrouvé wu ci faju parce que foofu la subtilité bi nekk euh, ngir ne euh, nit ki su lekkul ak deewam dafa wóoru alors que su fajuwul ak deewam wóorul ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, nit ki maanaam bu lekkut te am lu mu lekk bu deewee loolu xar la tudd moo tax xeetu grève de la faim bu yeggee ci nit ki dee day xaru loolu xaru la tudd alors que bu dafa am loo xamante ne feebar la ci moom te fajwul parce que tout simplement dafa jàpp ne euh, maanaam par exemple day ñaan par exemple yàlla faj ko parce que loolu tamit xeetu faju la mooy ñaan yàlla faj la mooy euh, ak yeneen yu mel noonu yëpp loolu noonu euh, bu boobaa. Euh, loola bu ca génnee àdduna bu boobaa du du du du du xaru d'autant plus que su fekkente ne nit ki dafa xiif xiif moo koy waajaree bu lekkut ak deewam dafa nekk loo xamante ne c'est assuré alors que su lekkee ce qui est sûr que mooy léegi day fomm maanaam jëm bi lekk yi rek moom mooy nag léegi fomm na. alors que su fekkente ne faju la faju gi foogul dara maanaam assuré wul maanaam ma faju assuré ak wér ak wér ña loolu point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la parce que ah, loolu moom yaakaar naa kenn ku ci nekk mës na cee gis kaanu fi jur nga xamante ne naan nanga ma koy faj ñu yóbbu ko hôpital ñu ne nanga ma koy faj diagnostiqué lañ problème bi lépp ba faj ko ne mu waaju dee alors que lekk gi moom li leer mooy ne fu lekk gi teewee rek waaju wér na voilà exactement. exactement. voilà faj bi loolu mooy li mu wax pour ñu ko déggul. mooy da nga ci gis exemple yu bari ñu naan waa ji kat yóbbu nañ ko fu ne nañ ko ay rajo fu ne defal nañ ko nangam fu ne waa ji wéru alors bu dee lekk ji moom loolu moom c'est du tic au tac lekk ji teew muy sax di saqawit wanaasu rek commencé di gérer <laughs> daal di jóg. su boobaa métti dagan. boobaa musique bi da dagan ndax loolu ndax ni affaire bi dafa dafa nekk loo xam te ne dafa leer dafa wóor certitude boobu fa nekk contrairement ak faju bi loolu moom moo tax muy dagan muy lekk lu xaraam ci période bi nga xam te ne dafa war a lekk alors que ci bi nga xamante ne dafa war a faju faju woowu lu xaraam du ko dagan loolu ñaari loolu moom mooy euh, mooy soxla bi wallaahu ta'ala. insha allah xam naa pour <coughs> mottal loolu mooy mooy day yóbbu ci benn laaj mooy est-ce faju feebar faju farata la wala déet. voilà loolu tamit beneen beneen euh, beneen point la mooy ne feebar jëmmi feebar faju maanaam ci faju traditionnel yi loolu du farata. loolu tax sànq ñu waxoon ne mën naa ñëw ñaan wala yu mel noonu nga xamante ne euh, te loolu noonu ku mel ni yent yàlla Ayyuba masalan alayhi salaam euh, gis nañ feebar yi ko dalal te dafa te borom bi subhaanahu wa lim ñu toxalal rek mooy ne dafa ñaanal ñaan te bi ko borom bi subhaanahu wa ta'aala de de de de faje ñu ko rek urkut bi rijlika haaza muxtasarun ah baari du moo sarab euh, jëlal sa tànk nga këdd ko ci suuf si suuf si génnee ndox mu ne ko ndox moom mu jël ko lu ñuy sangoo la lu sedd ak lu ñuy naan mu sangoo ko naan ko wér d'ailleurs loolu bokk na ci li boroom xam-xam yi wax ne maanaam euh, sangaa maanaam lu ñuy sangoo ak lu ñuy naan ci saafara loolu cosaan la ci daganam mm-hmm. loolu cosaan la ci daganam aaya boobu euh, te loolu ku ne xam na ni sa façon feebar bi feebaroon ak yi ko daloon yëpp yi ñu nettali yëpp ne moo ko daloon loolu euh, ku nekk xam na ni bu doon suñu maanaam bu boo gisee ci nit euh, ci hôpital yi gën a mag lañ koy yóbbu. yéen ci boppam tamit. waaw yéen ci yàlla salaam voilà donc yooyu yëpp maanaam. maanaam euh, loolu mooy mooy ne maanaam jëmmi faju gi ci boppam du farata mais nag mais nag faju gi euh, parce que beneen bi ci def moom mooy su doon farata la kon lii tax nga wér day nekk lu ñu xam alors que bari na feebar yoo xamante ne lay lay leen di wéral dañuy toog ay ati ati at te duñ ko xam wala sax parfois ay siècle te duñ ko xam tey fi mu toll luy tax ba paludisme par exemple kenn du ko am wala yi ak ak yu mel noonu nga xamante ne mi ngi rey ay pourtant ay millions ngi nit euh, te pourtant euh, à part luñ na lu lu bees maanaam amuñu woon lu ko lu koy lu koy lu koy faj luñ xam ne lii léegi la koy faj vaccin la boo xam ne wala wala boog saa kii la saafara boo xam te ne leer na leen bi lii moom da koy faj lu defe ne ke euh, sida masala feebar la boo xamante ne daanaka euh, maanaam loo xamante ne dañ naan da koy faj complètement à ma connaissance xamaguñ ko ñu ngi koy wër nag ak ñu naan xëy na trouvé nañ ko xëy na nangam mais loo xamante ne moom da waa ji da koy naan rek wala mu lekk ko wala ñu mu diwoo ko rek sawaay ñu ne muy pomat wala ñu mel noonu rek waa ji amoon na sida amatu ko loolu man xamaguma ko ànd ak ne boobu léegi mu ngi rey daanaka ku mu dalal bon xëy na léegi gars yi seen xel dina dal mais daanaka ku mu daal dal ku nekk jëm bi xalaat bi ngay xalaat ak déewin rek moo lay moo lay rey ba pare bu doon nag ne farata la kon du nekk loo xamante ne ak jëmmi mbir mi day réer alors lekk gi lekk gi moom lekk ak naan du farata lekk ak naan du ñu farata mais dañuy yegg boo xamante ne xalaat la ñu doon voilà dañuy yegg foo xam ne farata la ñu doon parce que soo ko defu doo ko dund voilà sa dund rek moo ci aju wallahu ta'ala jazakumullahu khairan affaire daa am benn affaire bi nii daa am benn cas boo bu waaw waaw xaaral bu pare ma doon wax abaar ba wax wax xanaa bu ñu doon bu ñu nekkoon fii xadis boobu loolu mooy mooy animaux yoo xamante ne daga nañoo lekk wala dagan nañoo lekk. Mm-hmm. bu ñu eggee ci kéwél gi am na ci koo xamante ne xadis boo xamante ne yonent bi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa jëloon uh, saw kéwél mu jox ko nekk. gë uh, gëléem gëléem waaw. mu jox ko mu naan parce bi day métti. waaw léegi cas boobu noonu xam nga dafa bëggoon faj biir buy métti. waaw mu jox saw gëléem. Mm-hmm. léegi boobu noonu naka lañ ci interpréter ci cas bii nii. voilà parce que loolu gëléem lu ñuy lekk yàppam la loolu bokk na ci masala bi masala boo xoolee ñu demee nekk saa si ñoom ñaax si dañuy wax ne euh, que maanaam même bu dee dañuy lekk yàppam maanaam lu ñuy lekk yàppam ay mbéewalam maanaam moom bu tuuree ndox loola du sobe loolu sobe la ñoom loolu lañ ko jàppee ay dem àllam ak mbé ak sobe la. alors que non fuqaha maliki masal rahmatullah alayhi ak xanaa bi lañu rahmatullah ñoom dañ jàpp ne loolu du sobe preuve bi wane ne du sobe mooy dagan bi mu dagan ñu jullee ci jéttu xar ak jéttu bëy dagan bi mu bat dagan ñu jullee ci kon ci kaw loolu euh, kon euh, lu ñu lekk yàppam dañuy gis ne ay dem àllam ak ay tuur ndoxam duñu la duñu sobe euh, moom amal na seen seen toile dina ci dellu si waat insha allah mais loolu noonu au moment où xam nañ ni loolu du sobe kon bu boobaa euh, naan gi mu ko naan jëfandikoo gi mu ko jëfandikoo parce que loolu bokk na ci ñoom saafë yeeg xanaa xanaa fi yaram ko naan fi ñuy tegtaloo ci wax ne loola maanaam da lu lu xaraam maanaam loo xam ne sobe la. Euh, wala loo xam ne ci cosaan dafa xaraam euh, lekk wala naan maanaam dagan naa fajoo mooy comme xadis boobu bokk na ci li ñu tegtloo waaye booba li ñu daa kuurul la parce que euh, loolu moom mooy raddul muxtalafu fiihi ilaa muxtalafin fiihi raddu muxtalafin fiihi ilaa muxtalafin fiihi mooy jël loo xamante ne dañ cee wuute nga bëgg koo yóbbu ci loo xam ne dañ koo wuute maanaam tey mënumaa àtte woo loo xamante ne principe de base bi ñun action bi d'accorduñ ci nga bëgg ne par moom la ñuy jëfandikoo comme argument loolu mënta ne ah moo tax euh, fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ñoom liñ jàpp mooy ne loolu mun sobe du sobe maanaam le fait que ne ay maanaam euh, mbéewali gëléem du sobe loolu mooy tax yent bi sallallahu alayhi wasallam mën koo jël euh, faje ko walla jël ko boole ko soow bi ñu jaxasu ko mu naan ko mu wér te loolu tamit maanaam jëmmi le fait que yent bi sallallahu alayhi wasallam def ko ak le fait mu ne yàlla jëlul lu xaraam def ko muy faj loo xamante ne la lii la maanaam ci xeexam maanaam muy faj loo xam raam du ko du ko jël def ko muy loo xam ne day mën a fajaate lool day tegtale ne yenn saa saa lële mu def mooy wane ni kon dafa dagal moo tax donte am na ci fuqaha Shafi'i Shafi'i rahmatullah ñuy wax ne yenn bi sallallahu alayhi wasallam aay yooyu hadith yooyu mu def yëpp sàngara lu ci jublu parce que euh, daf ci am ci ñoom maanaam ñoom dañuy jàpp ne ci ne sàngara moo ci bokkul maanaam euh, ci ñeen ci fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhi mais loolu réglewul problème bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ji dafa am mu dafa matale maanaam généralité boobu pour nga génne ko ci généralité bi dugal ko ci particulier ne lu particulier la exception la loolu dafa laaj ay preuve yu leer maanaam ay dalil la laaj alors que <laughs> lii nii loolu euh, gisuñu dalil bi wallahu ta'ala a'lam maire euh, bi dafa mel ni lépp loo xamante ne alxuraan lañ ci bind ak lépp loo xamante ne kaddu borom bi maanaam wala turu yàlla wala ñaan yàlla lañ ci bind wala lépp loo xamante ne ak jeexitalu nit ñu baax ni la wala lu deme nekke tey par exemple fu ñu ko ñu par exemple ñu wasifa le fait que ñuy zikar euh, mbalaan moomu par exemple le fait que ñu ciy zikar tuur yàlla bi nekk ci ñu ciy barkeelu maanaam daal lépp loo xam ne jeexital la ci xeet yu mel noonu bu boobaa buñ ko defee ci ndox day daal di mën a def office de saafara ñu mën koo naan man koo sangoo bokk na ci dalil yi mooy aaye bii ma la wax ne yent yàlla ayuba alayhi salaam ba mu ñaanee borom subhaanahu wa ta'aala ne rek anni massaniya durra ne kat lor dal na ma borom bi subhaanahu bi mu ko euh, nga wa anta arhamur rahimin te yow yàlla mooy yaay ci dàq yërëme ci ñuy yërëmaate ba mu koy saafara daf ni uur kut bi rijlika hada sa sharibun wa baridun wa sharab maanaam jëlal sa loxo sa sa tànk nga këdd ko fi mu ko këdd nag mu génnee ndox mu ne ko loolu lu ñuy sangoo la lu sedd ak lu ñuy naan te si nekku ci loolu barke maanaam du du jëmmi li génnee maanaam parce que bu doon ndox moo ndox kese kese kese maanaam day jëli day jëli ci yeneen ndox yi jar muy këdd mais le fait que mu këdd ndox moomu génn loolu day am barke boo xamante ne moo ci nekk ngir ne ñoom seen tànk yeneen yi alayhi salaam fa ñu këdd ba mu génnee ndox ndox moo ma du bokk ak beneen xeetu ndox comme ndoxum zam-zam na mu génne wi ci këdd yi ko Seydina Ismaïl alayhi salaam doon këdd maanaam nga gis ne te loolu moo indi la fekk ndoxum zam-zam nekk loo xamante ne tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne loo naan yéene ko ca loola ngay am lool mooy jëm saafara hmm. bu ma feebaree jël ko ne damaa bëgg naan ndox ma daal di wér loolu mooy tegtale ne saafara ah, kon loolu yi yooyu mooy yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay ay ay preuve la ci beneen preuve bi ah, mooy hadith bu nekk ci eh, musnad bu ak bon am na ci yeneen téere ci euh, Ash-Shami euh, non du du Ash-Shami ak fa ak ci bind euh, Fathul Muslim sax saxee imam Muslim de Fathul Mulhim non Fathul Mulhim waaw ah, du al-Mulhim ah Fathul Mulhim eh, eh, eh, pakistani bi waaw pakistani bi al-Usmani waaw kooku ah, Euh, indi na mbooloo ci ay euh, xadis yu tekkale loolu yoo xamante ne euh, yëpp maam dañoo tasaaroo ci téere xadis yi te ne taalibi ni saxaaba yi radiyallahu anhum masalan dañ daan def seen xale yi dañ leen daan bindal masalan ay falaq yi ak naaf yi maanaam wala yu wala yu mel noonu pour ñu di ko takk parce que ñoom mënuñu ko woon tànn ñu dina ko takk mu nekk muslaay ci ñoom yooyu yëpp maanaam jëmmi alxuraan bi mu nekk la wala jëmmi barke tur yàlla bi mu nekk la wal et loolu nag budul loolu loolu moo ma mu ñëw ci sama loxo ñaan daal di ciy ëpp def ni mais benn la amul du amul benn bi nga naan bi ma waroon a bi ma bi waroon a tari ëpp sama loxo def raayoo ko moom laa bind rek takk ko maanaam amul c'est-à-dire que amul amul lu war a mën a tax ba bu ma ko taree ëpp ko sama loxo mu baax alors que su ma ko bindee te jëmmi alxuraan bi cexe la du leneen. du baax ñaan di may ñaan bu nu ko ko du def ko ëpp raayoo affaire yi dox alors que bu ma ko ma naan maanaam affaire bi du dox au moment où ma tari fii mooy jëmmi kaddu yi nga xamante ne moom laa ëpp ko ci ndox wala ma ña ma ma bind ko dugal ko ci ndox xool ko. loolu moom moo tax côté boobu ñëpp d'accord nañ ci attention da parce que dafa am lu yeneen ci bi mooy lu ñu tuddee tamima ba ba ne sax képp ku ko takk da ngaa yàlla ak yu mel noonu yooyu mooy xeet yi gàllaat yi nga xam ne euh, ay gam bi jënu nangam euh, reenu nangam xasug nangam euh, yooyu la ñuy wax yooyu moom dafa xaraam am na beneen boo xamante ne siiw na yàlla ñu yàlla sàmm mooy lam boobu nga xam ne dañ naan lam bii euh, day taxa nangam day protéger wala day ci loolu dafa xaram góor dafa xaram mu takk lam boo ko bëggee boole nga ni nga ni jëmmi lam bi day protéger nit ki mooy waxtaanal te dugg nga waaw waaw ak am na yeneen am na bu ñuul bi am na bu xaw weex am na yëpp am na façon yu bare bare waaw non mais jaaro dagan na góor takk ko mais attention loolu lépp tout dépend c'est que dafa bëri ay maanaam règle bi mooy li ma la wax sànq à partir de règle boobu lu ci dugg day baax mais lu ci duggul du baax lu ci duggul du baax ah. waaw waaw Paa Diarra yaakaar naa ne leer na. waaw après voilà. loolu. loolu loo loolu yooyu mat naa bàyyi xel. Eh, beneen bi def moom mooy ne su fekkente ne saafara kii la. Eh, par exemple dañ ne ma. Euh, xobu nangam boo jëndee nangami xobu jinjeer ci ci ci euh, xobu sëddéem wat wëtt ko boole ko nangami euh, xobi nangam après nga daal di jël xoot ko nga naan ko buñ ñeema day faj sa siburu bi bu boobaa day daal dagal buñ ñeema day faj soj day daal di dagal parce que loolu ak ma jëloon médicament bi ñoo yem loolu côté médecine bi la mais masalan buñ ñeema day dàq seytaane day tax nga am chance day tax bu sa liggéey nga mën a am liggéey day tax maanaam xeet yooyu nga xamante ne amul benn euh, jotiwul dara ak euh, ak wér bu yaram yooyu moom day xaraam day dugg ci bokkaale boobu boobu day xaraam voilà donc loolu tamit Euh, boobu ñaari côté yooyu tamit jar jar naa jar jar naa xam ne wallahu ta'ala a'lam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yàlla nañu ci xale lool waaye damay dem kii bi romb rek paragraphe bi romb. waaw ñu xam ñu jéem jullit bi nga xamante ni moom dafa feebar. suwaat mu doon comme bëri na Sénégal mu doon feebar mystique wala. waaw ñu yóbbu ko këriñ boo xamante ni du jullit chrétien la maanaam. mu jël ko sàng ko defal ko ay ñaan mu wér. ñu koy atteindre. loolu léeg-léeg mën nay am donte ak amam dañuy euh, laaj ñu am ci maanaam preuve c'est-à-dire que euh, ne rek am na ku mu dal maanaam du doy faw ñu ne ma Samba la dal et que Samba wér na maintenant euh, beneen bi ci def kon loolu loolu déjà mooy préalable bi mais maintenant ñun supposé ni am na ñun li ñuy gëm mooy ne du ne waa ji euh, da koo faj déedéet comme ndëpp yi la mel xam nga ndëpp léeg-léeg nit koo xam te ne dañ ko yóbbu ci ndëpp yi ndëppal ko mu wér mais en fait wérul wérul de c'est rab yi dañoo jël ay congé loolu moo ko dal est-ce que dañuy dellu ci wax de toute façon dañuy dellu ci wax comme exemple bi ñu ci bi ñu ci faral di joxe mooy comme benn waaye tey bu taxawoon fee bu ñëwoon dugg ci jël kiiwam euh, revolver am daal di daal di ñuy tim daal di deux cents euros parce que dafa bëgg a tux dafa bëgg yàmbaa bu mu tuxe ñu daal di gars nañ xool ñu joxe ma joxe dix euros kii joxe cinq kii joxe vingt kii joxe ba mu mat deux cent ñu ne ko saa waay deux cent lii de tey ngaa dem mu daal di dem ñun dañuy amati jàmm dañuy am jàmm parce que jox nañ ko li mu bëggoon mais bu demee bu tux ba mu ba xelam dellu si wax ba nga xamante ne léegi bëggaat na yàmbaa ji te amaatul lu mu ko jënde danaan seede ba ma fa demee ba ma nee deux cent euros dañ ma ko jox bu ñëwee bi fa danaan cinq cent euros gaa yi dajale waat jox maanaam noonu lay demee en fait wér loolu mënul wér loo nit loolu tax li yent wax ne sallallahu alayhi yàlla na dëkk saafara ci sama xeet bi loo xamante ne daf koo xaraamal ci ñoom ba noppi loolu muy dëgg wallahu ta'ala a'lam mais man mhm. bu ma la dama ci euh, gisuma sax man la dal waaw comme par exemple may tëdd du ma nelaw waaw ma la xayru seytaane waaw am benn waaye bu nga naa ko ma xam kër mu yóbbu ma waaye dugal na ci biir xam bi waaw sàng ma ba pare waaw teg ma ay xob yooyu ko buruusu ko. waaw nga toogoon toogal ko fonde mu toogu fonde mu def ci li ma ko man naan ko. waaw sama yaram bi ñàkk tooy ma dama mm-hmm. ma ne waaye man ma ne sama xel mais kii ñëw incha allah sax sa chrétien la pourtant. Mm-hmm. man ma ne incha allah. Mm-hmm. comprendre mais man bi may ñëw. boobu daanaka foofa naan dee naa. mais bi may ñibbi si waat si yoon bi may ñibbi. dara sama yaram ngay xoolee xam ne kii feebaroon na quoi. ma demee tamit franchement ni mu demoon demoon suba ma demee naa cooc mais man nee naa incha wéru man jàpp na wéru xam nga lu tax ma jàpp ne wéru dinaa leen euh, nettali ay xeeti jaar-jaar yu bon peut-être que du day kuddi mais c'est parce que man tamit gis naa daluma nag mm-hmm. mais gis naa. ay nit ñoo xamante ne dañuy dox mel ni dañu ni cocc fekk ci seen kaw ba ay seen suuf ay seytaane ñu ngi leen habité ay rab ñu ngi leen habité voilà rab yi nag ñu gën a gudd fan seen dund ñun ñun bu ñu dundee euh, benn bés wala wala ñun bu ñu dundee cent ñoom mën na nekk rek mën na ko nekk rek benn bés ci ñoom wala ñaari bés ñun donc mënuñu jàpp ne maanaam parce que tout simplement yëgatuñu maanaam mbir mi ci jëmmi boppam que wér nañ déedéet bëri na nit koo xamante ne bu gis naa bat man gis naa ci lu bari sax du benn du ñaar du ñett du ñett lu bari ay nit ñoo xamante ne dañuy dox fekk rab di leen habité di leen defloo di leen waxloo de telle sorte que ñoom amatuñu sax kàddu parce que ba ñu nekkee xale bi ñu amee ay deux trois ans ci la leen rab bi dugg ba ni ñu nekkee bi ñu leen demee ba génni leen tàqale leen ak rab bi xamatuñu woon dara dañu mel ni xale bu am deux ans mënatuñu sax wax maanaam amatuñu sax langage làkk bi ñu doon làkk sax déggatuñu tellement que mënatuñu doon woon différencier entre ñoom ab rab bi te pourtant ñu ngi fi woon di dund ak nit ñi mel ku normal loolu man li may conseiller li ma lay conseiller xëy na après ñu waxtaanaate mooy nga fajuwaat mais faju boo xamante ne dagal na bu boobaa di nga gis ne effectivement ndek si yow wéroo woon wallahu ta'ala waaw en mbir mi laa wax mu gis koo xamante ne du jullit mu fekk. mu defal la loo xamante ne dafay dugg ci côté boo xamante ne daganul maanaam l'islam mënu ko permettre maanaam du jëmmi dem gisi ku lay faj ku dul jullit bi du boo problème boobu. lool du problème bi. Mhm. mais lii problème bi mooy ki gis la mu la fajee moo baaxul. maanaam du jëmmi. voilà parce que sinon mën nga gis am médecin boo xam ne dañ di jullit loolu mën naa ne. contraire bu jullit bi jëlee alxuraan hmm. faj ci nga xam ne bu jullit waaw bu boobaa ñaari possibilité mën na ne mën na wér comme mën na bañ a wér mën na wér comme mën na bañ comme li nga xam ne noonu la alxuraan moom nazzilu minal qur'aani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin wa laa yaziidu zaalimiina illaa xasaaran Euh, wàccee nañ ci alquran alquran wàccee nañ mu nekk loo xamante ne saafara la pour ñi nga xamante ne way gëm lañu loolu moom ak yërmande ñoom pour ñu gëm ñi saafara la ak yërmande waaye nag ñi nga xamante ne ay tooñkat lañ moom du leen yokk lu dul ak personne maanaam loolu ak nit ki su fajoowee alquran te wérul na xoolaat boppam surtout moom est-ce que mi ci yoon bi waaw wala déet parce que ñu bari ci ñun léegi xam nga fan la fan la tooñ jiitoo ci domaine u alxuraan fan la njëkke mooy d'abord nga njëkk jàpp ne alxuraan bi mënulaa faj ndax doyul parce que alxuraan bi nga xam ne mooy kàddu borom bi subhaanahu wa bi nga xam ne moo làmb lépp su fekkente ne mënu la faj maa la ko wax wallaahi alazim leneen du la faj su fekkente ne jàpp nga ne loolu wax nañ ko fii waxaat ko waxaat ko waxaat ko jàpp nga ne faatiha bi nga war a tari ci suba bi ayatul kursi ñetti ixlaas ñetti falaqi ñetti naasi loolu mënu la aar jaww ngay maam nga tari ko suba am ngoon te nga jàpp ne mënu la aar ayatul kursi bi ngay fanaanoo nga xamante ne normalement soo ko taree daf lay aar yow waaye ak 40 kër yi la wër ci côté bu ne su fekkente ne jàpp nga ni lii doyul pour mën laa aar yow loolu moom mooy yow amul leneen lu la mën a aar te aar jim aar yëpp yëpp yëpp yëpp dafay aju tamit ci est-ce que yow da ngaa bokk ci ñi gëm te seen gëm dëgg wala jëf parce que yeneen ci parce que borom bi moo ko wax subhaanahu wa ta'aala wàcce nañ ci alquran loo xam ne saafara ak yërmande ñeel ñi gëm waaye tooñkat yi moom bu leen yokk lu dul ak set te borom bi subhaanahu wa ta'aala nee na wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura su fekkente ne da ngay jàngale da ngay jàng alquran dañuy def sa diggante yow ak ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira benn kiiraay boo xam ne moo lay loolu moom mooy tax duñ la mën a atteindre ce qui fait ni booy jànguloon amul dara lu la mën a lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'un aliim ku xëy wax ko ñetti yoon bu gonto nga wax ko ñetti yoon dara du la amul lu la mën a lorat amul su fekkee li yéen yu wax sallallahu alayhi wasallam doyul pour mën la aar sincèrement jàppal ne dara deneen leneen mënu la aar parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a xam li mën a aaraate su fekkee moom parce que léegi parce que loolu benn problème la boo xamante ne maa ngi jégalu ci mais beneen problème la boo xamante ne dafa graw ci suñu xeet bi ak suñu jamono bi ci suñu génération mooy le fait nit ñi dañoo jàpp ne léegi ñaan yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon doyatuñu il faut que nga gis ma sàmba wala ma demba mu jox la benn affaire affaire boobu rek moo lay mën a sauver mooy tax woytu affaire bi il faut mu nekk lu lam de question bi moo tax maanaam <laughs> mu nekk xeetu talsam wala xeetu yeneen yoo xamante ne ay boo koy boo koy sikkat euh, yooyu sincèrement du la wéram loolu defar seen mbir li defar lii defar lii lii lii lii li jëm ci mbiru ñëpp ñu ngi ci alxuraan ak sunna yent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko fi teggi jàpp ne leneen mën na la sauver non seulement waxuma la ñàkk teggin gi nga am rek ci digganteeg yàlla sa digganteeg yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wa maanaam ñàkk teggin googu rek xaw ma nan la ko nit mën a doxalee waxuma la waxuma la li nga xamante ne moom moo ci tegu ci ay conséquences ci gëm gi ngay gëm ne maanaam loolu mën naa génne ni ci l'islam le simple fait nga jàpp ne yeneen bi sallallahu alayhi wax duñ yeneen bi am na benn affaire bu mu am na lu ci làqatu te loolu da koy gis ñi muy gën a dal ñi muy gën a dal mooy ñu yëngat ci lasra lasaraar lasaraar non lasaraar kii la xeetu xeet ay xeeti xam-xam la yoo xam ne ah mooy ay euh, dañuy am ay xeeti yenn zikkar yu làkku yi wala yenn affaire yoo xamante ne dañ koy bind muy nekk ay xeetu saafara wala ay kii maanaam bett boo mel na xam-xam bu la mais boo xamante ne gars yi dañ détourner affaire bi. dañ ko détourné mais xam-xam la bu gis bu bu bu réel bu bu bu bu wér. boo xamante ne mais xam-xam la tamit boo xamante ne dafa réservé c'est-à-dire que du loo xamante ne ñëpp dañ ci am accès yiñ ciy wax nag am na te xam-xam la boo xam ne wér na sauf que gars yi dañ koo détourné et que da ngay gis ñi ciy yëngatu dootuñu faral di gëmati ne par exemple ayatul kursi buñ ko jàngee ci guddi gi doy na pour aar leen. ñoom dootuñu fi am di gëmati loolu foofu nag bokk na ci piège yu mag yi leen seytaane fer tëralal ba pare mais euh, euh, ba pare nga xamante ne fële rek lay toog dañuy ñëw rek mu xëcc ñu daanu ci biir bokk na ci piège yu gën a mag yi leen seytaane tëralal mooy boobu mooy la fait que dañuy jàpp ne balaa ngay mucc da nga ciy gis fi mu toll ku yëngatu ci lasaraan dëgg boo ko gisee da nga koy xàmme souvent boo ko nee man day gis naa benn ñaan boo xam ne nga mun a sëkkëra kilo bu mag a mag nga ne ko mu ne la lan la nga ne ko en fait da ngay jàng Fatiha benn yoon nga jàng ci euh, fa ñett fa da ngay gis da lay reetaan parce que day jàpp ne sawaay yi xamul dara ba pare day jàpp ne dafa élémentaire voilà dafa élémentaire beneen bi ci def mooy day jàpp ne maanaam yow fii joxagoo ko loo xamante ne eh, da nga naan ko lii de aw tour loo woo xam ne déjà day kilométrique ña bi ci mooy day bëri ay je revaux ñetti sukk ñetti xaraf yooyu ci biir va ak zayn yooyu nga wax tam-tam dañ ciy bëri ak xeet yu mel noonu fii boo ko ba pare musu tam loolu beneen mbir la il faut mu nekk loo xam tamit moom mës koo bu soo ko ko joxee danaan la saa yi nag saa affaire bi ma jox ah maanaam day jàpp ne jox ko ko lu réer alors que Fatiha bii jàpp na ni joxoo ko dara boo ko waxee Fatiha ne ko ayatul kursi nanga day jàpp ne joxoo ko dara wax naa leen ko fii. te euh, tax gis nga daan na ci daal. radiyallahu ta'ala anhu tahsin bi mu doon def mooy Fatiha la daan tari ak onze Ikhlas loolu la daan def moo moo ko daan aar loolu la daan def voilà. d'accord mais man loolu nag loo mën a xam ne nit ñi feebar nii seetaane moo ci dugg feebar bu mu yónni seetaane mooy ku dugg feebar seytaane la muy feebar feebar normal non en fait par rapport ak li ma wax tànk par rapport ak li ma wax tànk la non non non nga ne am na ñoo xam ne seytaane bu ñu nekkee xale waaw parce que biñ leen fajee laa ko xam maanaam man xaw ma ko woon avant dama leen daal am na dama leen leen gis comme ni ma leen gisee ñuy dund di dem di dellu nit nit ku nekk lay am ak seytaan ñu ngi ci dundee ci wàllu seytaan. d'accord waaw kooku waaw loolu loolu loolu Karine la tudd. non kooku bokkul ak seytaan boobu. non bokkul ak boobu. comme ni nga wax nii ak aju kursi nit mën na yeew le matin bu dem liggéeyi. demul sa aju kursi waaw. julli julli fajar dem jaamu aaddu kursi waaw bon tamit bu tudd bi jaamu aaddu kursi waaw su boobaa si dara ko ah, loolu rek loolu rek occasion bu mag la pour seytaane dugg ko occasion bu mag la pour seytaane dugg ko moom day taxaw di xaar te parfois seytaane yooyu fi ñuy jóge dafa bari ay ay am na ñoo xamante ne dañuy dox ci mbedd mi parce que Euh, c'est que bi dafa dafa raglu mais dëgg la li ma leen di wax ni dëgg la quatre-vingt-dix pour cent wala lu ko ëpp ci ñi ngeen di gis ba ci ñi ngeen di jeesaayoo di toogal ñoom seytaan dugg ayoon nañ ay jinne yu leen dugg di habiter leen habiter seen corps. comment doo ko lay wax ni. mën nañ ko xam nga gis nga da nga ciy koo xamante ne da ngay jàpp ne am na ku ma ko nettali temps yi rek mais saa yi dañoo jël benn waaye buy def buy buy roqee quoi ñu indi ko seen kër jàpp ne am am koo xamante ne kooku lañ ko indi woon pour bu ñu taree alxuraan rek yooyu kooku daanu quoi jin mais dañ koo tari mais ñeneen ñi def ñoo daanu <laughs> te jaayoo ñu ñëw def indi waay <laughs> mais c'est que ay cadre moo tax musluwaay yi jarul xeeb il faut toujours da koy def parce que occasion bu seytaane di mën saisir benn jinne quoi mën saisir parce que ñoom euh, c'est li bizarre te loolu bon man am naa pro xam naa ne am na mais am naa problème quand même comprendre nan lañ mën a amee loolu rek pour ambition maanaam mooy seen dund yëpp dañ koy teg rek ci nan laay def ba dugg kenn ba di ko yàqal lu mu dugg ma yàq ko nekk ci kii bu naree def lii ma kii bu demee ba lii nar a sotti ma yàq bu kii maanaam et que euh, euh, après ma dëngal ko ma fexe ba mu yàq ba mu sànku euh, bàyyi diini ji maanaam ba pare loolu rek mu def ko option dugg ci biir nit ki indaale njabootam et cetera dëkk fa ba pare dañuy de ñoom bu ñu nit dañuy jàpp ni territoire la boo xam ne ñoo ko moo waruñu ci jël foofu la problème di nekk tamit te dañ koy mën a dund mais feeg yaa ngi di may jàmm ñoom dañ lay may jàmm loolu tax ngeen di gis tamit loolu peut-être ku nekk ci ñun am na ci exemple wala dégg na ko koo xamante ne amul woon benn problème ba keroog mu taxaw ne léegi man damay tegu ci di mu moment boobu nag lay commencer gis ne. commencé mais ay rabam di commencé yëngatu loolu dañ koy gis ah voilà. mais ñaan yooyu ku ko def këram ku ko def këram ba mooy yokk nga répété ko nga may nga def euh, rajo ni lu bien nga def enregistrement euh, bi. waaw article. waaw muy muy muy rafet sa biir kër. waaw donc ak def boo ko taree ba différence am. non man xaw ma différence bi xamuma différence en tout cas ñaar ñëpp am nañ njariñ mais nag nga di ko tari c'est sûr que au ci yow lay génnee déjà yow lay di ko defar boo ko dégg nga dama wax au moment où dégg nga dama nga ne boo ko déglu dala tamit waaw ci biir kër en même temps di répété di répété di répété en même temps donc dem nga tari ko mais nga koy dégg ci biir kër yëpp di wii hmm. donc euh, après rek ngay dégg. waaw àgg ci rek ngay dégg. waaw donc dafa day aar kër gi. waaw da koy aar waaw da koy aar waaw waaw da koy aar. on a dit qu'on vient pas da koy aar. et puis am na yu bëri ah am na ñoo xam ne par exemple man am na koo xam ne wax na ne ah, man dama doon gis ne par exemple bu ñu tuwee dama daan euh, am benn genre kii bu may dal quoi euh, su ma toogee ba am na am na par exemple ay nit ñoo xamante ne bu ma jotee comme maanaam ay nit ku leer la ku ma toogee ñoom damay sentir benn kii quoi wala wala wala ñuy ci kar yeeg ma jàkk jekk rek sant benn secousse bu ma ci léegi man dama daan jàpp ne xëy na imaam bi moo yëkkati ko ndekete benn ndekete jinn bi moo doon yëngu affaire da commentaire et cetera et cetera et cetera non mais du jeex du xaaj ay façon yi façon yi façon yi façon lañ am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne dara du dara dalu leen moo tax il faut jamais être sûr à cent pour am na yoo xamante ne bu dee mës bu ko gént xamal ni jinne dugg na la par exemple boo mësul gént lu da nga nekk xet topp la wala yooyu noonu ba pare matt la xamal ni jinne dugg na la waaw dama nga faju waaw su fekkente ne mës jóge ci kaw di daanu ci suuf di suufu kawe nii comme montagne wala garab walla ab yëpp rek daanu ci xamal ni jinne dugg na la bu dee nii da gis sa bopp nii ci biir ay ay kii yu bari surtout par exemple bu dee jigéen nii mu gis boppam maanaam jigéenu nit ku ñuul mu gis ay tubaab yu bare bare bare fees nga am na ay ko dugg. waaw <laughs> ah dee tamit da ngay bëri lu lay dal ne da faral di am luy bëri looy yaakaar. loo xamante ne boo demee ba affaire bi jege rek affaire bi mooy yaakaar bi tax xamal ni jinne moom moo la moo la yàqal et cetera yaa ay yu bari yu mel noonu la yoo xamante ne bu lay rek loolu la donc il faut nga faj non non non loolu bokkul voilà mais loolu tax loolu important c'est important parce que voilà ay nag par exemple di jënd ay nag ay nag ak ay nag yu bari nii te ay seytaane la nga jënd maintenant su fekkee dañ laa bëgg xeet yu mel noonu moom mooy mbëkk nañ la moom mooy dugg nañ si si si contrairement nag ak tey par exemple ñu bari lu ñu yàq par exemple boo gisee gaynde goo xamante ne Euh, dafa paisible pas gaynde bu soxor mais bu paisible loolu li muy tekki moom mooy ne am na raw rawxaan boo xamante ndax peut-être am na ci ñaan yi ngay def benn boo xam ne euh, rawxaan bi maanaam maanaam spirituel maanaam côté spirituel bi nga xamante ne moom moo nekk ci ñaan bi maanaam kii boobu dafa am benn euh, être spirituel bu créé wu voilà dafa am être kii kii spirituel bu créé wu ci li ngay kii boo xam ne moom dalay aar voilà et cetera maanaam yooyu yëpp ay ay ay ay ay subtilité la ci ci ci mbir mi ah, am maa nag li li lay fekk man waxoon naa leen ko ñaan googu mooy di fekk di fekk ayatul kursi yi pendant quarante jours yoo xam ne doo ko bàyyi doo ko arrêté mais bu bu jotee nga arrêté loolu moom balaa moo jot da nga. quarante jours waaw. Mm-hmm. mais tous les nga toog def 17 ayatul kursi 17. am na préférence horaire wala amul. non non amul. loolu moom faj moom. loolu moom faj. d'ailleurs sax balaa moo yegg pour la plupart du di nga di nga di nga leen gis soit ci gént wala nga toog sax dégg leen ñu ne ñu daw ñu ne nañ bàyyi ñu bàyyi la nga bàyyi na <laughs> ah non non <laughs> voilà wala ñu lay menacer ci gént géeg yooyu mais loolu moom du voilà naan la boo ko bàyyiwul nangam dama ne kii alors que dara maanaam tekk boobu ñoom ñi ngi sonn moo tax dañ lay menacer noonu rek mais mënul mënulatuñ la dara ah <laughs> maanaam source bi source bi fan yi source bi. waaw base bi yëpp caa di kursi la base bi moom moom moom moo koy doole. ayatul kursi benn façon la ci fan yi mais alquran yëpp lu mën a doon lu mën a doon ci alquran day fa jàpp. alquran yëpp day fa mais ayatul kursi yu effectivement voilà moo gën a dëgër en fait moo gën a dëgër ndax mooy gën a màgg ci alxuraan. mais au-delà de 40 jours. non non non bu di fekk bu àggee 40 jours da koy arrêté peut-être après mu reprendre ko fu fu bëggee. waaw mais après nag il mu am maanaam muy jàng comme li may wax ni Fatiha ñetti ayatul kursi non benn ayatul kursi ñetti Ikhlas ñetti Falaq ñetti Naas mu di ko def tous les jours su xëyee ak su gontoo bu ko defee mu koy aar définitivement. jafewul ah? sauf que def ko voilà maanaam après seytaane yi mën nañ laa saa yelloo ba doo ko def ñu la koy fàtteloo yooyu tam dañ koy def mmh. effectivement waaw ah, fukki Ixlaas ak benn ah, Cheikh Tidiane daal loolu la daan def mu di ko mu mu daan tax si waaw boobu tamit waaw boobu da lay aar waaw boo bismillah dadi laa durma monsieur le président la sama wasalaamaaleykum am na tamit yeneen xeet mooy comme lu dama nekk eh, eh, kii eh, Fatiha benn yoon après Ikhlas onze fois non non pas Ikhlas Falaq onze Falaq wala boog euh, voilà cinq ak six wala boog vingt cinq ak trente six loo tax mën na ne yooyu yëpp ay kilo wallahu ta'ala mën ngaa wax ci kaw wala ñuy wax foofu amul ñuy wax ci wet bi mais noonu taxawul li wax da ngay daa am wax sa wet wala wala nga wax ci kaw. non waxuma

Non, la probabilité, je vois, je vois Voilà, la probabilité. la probabilité. Ah, voilà. waaw ah, mais. Adja Soxna. waaw waaw d'accord non non loolu laa lay wax. Adja ah, Soxna. xam nga ni. képp ku lekkul day dee. mais du ku fajuwul hmm. naa ni. on ko même maanaam mën nañ mën nañ ci bañ a tergiverser de midi à quatorze heures parce que kii nekk mais ci gannaaw fële me mel ni daam coow bi koy jógee pare bu ñu de ay laaj la waaw ah, ci lekkul ci lekkul ce qui est évident loolu moom yaakaar naa ni jarul sax ci nit parce que il suffit de l'essayer rek boo lekkul fanda voilà <laughs> mais non non non xaaral rek xaaral alors que ki fajuwul mën na bañ a dee ci obligation de moyens voilà alors que lekk moom du jour dañ la ko jox moo xam boobu ñu ñëwale moom. non mais <laughs> manger c'est pas une obligation de résultat.

qui a dit que si elle ne le prenait pas, elle va mourir. alors je vois pas en quoi c'est différent. et et est-ce que le fait que mu jël ko daf koy teree dee. bah si il nous dit que si elle le mange elle a une probabilité très grande de survivre. c'est pareil que la personne qui a faim dans le. non non parce que ki ki ki ki lekk. non yaakaar naa ko peut-être que yow yaa comprendre wul mais je pense que fii ñi fi nekk parce que ñëpp comprendre nañ euh, ñi ñi kuy lekk ku lekk ku lekk. ku dem ba waaja dee su lekkee day day day jugaat loolu c'est connu la famine fu mu am bu nit ñi jékki-jékkee di waaja dee bu ñu leen indilee aide humanitaire bu ñu ko suqatoowee ba lekk da ngay gis dañuy commencer dundaat loolu est que tout le monde faju bi amul obligation de résultat c'est-à-dire que bu ma ko bu ma fajoo mën naa wér comme mën naa bañ a ñàkk a faju bi téerewuma dee ñaata yoon tamit ngay gis ay exemple yoo xamante ne ay nit dañ leen di wax naan leen yow dañ naan waa ji lii moo tax déewu maanaam tey fi mu tollu bari nañu koo xamante ne soit dafa amoon feebar yu soit euh, cancer la wala beneen xeetu feebar wala yooyu ñëpp yaakaar ne waa ji day dee wala coma la dugg na coma ñu ne way médicament bii moo koy faj mais jëlu ko wala nangam nag mais ñu mu jékki-jékki affaire renversé wu loolu ñaata cas lañ ci am on en a des des milliers de cas alors que dee moom alors que lekk moom on a des milliers de cas et que à chaque fois ni muy demee mooy bu waa ji lekkul dans la durée mais day dee dans la exactement loolu moom moo tax ci deret ji deret ji ñu ñu koy mën di ñu mën ko transmettre deret contrairement ak loo xamante ne parce que loolu loolu moo loolu moo ko indi alors que contrairement ak loo xamante ne médicament la boo xam ne nañ ne sobe moo ci ne maanaam loo xamante ne dafa xaraam moo ci ne l'exemple beneen exemple bi mooy mooy tey beneen euh, mooy mooy organes yi tey par exemple le fait que kii benn ree la soxla pour dund alors que man awma droit jël sama ree jox ko ko parce que man exemple bi c'est simple. Hmm. ma jëlee laa dama fóotu l'hôpital. waaw ku dugg hôpital ku mën a lekk. waaw chaque jour danañ ci mbéy ay weer. voilà mais chaque jour day am médicament. voilà. ay suffisance ne voilà chaque jour moom nga lekk que boo lekkul

si dans, dans le médicament question il y a de l'alcool, en gros là ce qu'on est euh, non non non lu tax et pourtant combien de personnes ñoo nekk ci biir hôpital ñu di leen di fat jël leen duñ ñu di leen kër margo ba lañ jëm ñaata combien foofu noonu loolu moom moo tax euh, kii bi ñoo tolloowul degré yi rek ñoo tolloowul. waaw ah, dafa am probabilité mais du certitude. voilà des probabilités la su ma lekkul damay dee te su ma lekkee damay jógaat dox ça c'est une certitude à moins que leneen dalaat daloon na loola rey ma mais du ñàkk lekk jéem rey. ñun mën na dund sans seetaan cosaan chaque niveau rek am euh, ci côté bi seytaane bu ñëw am benn côté droite bi ci côté droite bi bi plutôt seytaane bu fay nekk benn côté droite bi malaaka moo fay nekk chaque niveau nekk seytaane boobu muy àndal moom la ñuy wax karim karim la mooy koo xam ne da ngay ne lëkkaloo doo leen ba keroog ngay dee doo leen tàqalikoo que kooku mën na tuub mais nag ñi seen karim bi soit donc mën na mën na fi jékki-jékki ba benn moment dootul amati benn effet ci nit ki c'est-à-dire que lay ne rek mais dafa incapable ci agir mënul agir ci dara parce que fii la ne parce que nit ki ki mu habité nit kooku malaaka bi dafa jël le dessus parce que kooku lu ko malaaka bi jox ci conseil da koy def seytaane bi lu mu ko jox ci conseil mu résister ba benn moment mu nekk ci lu baax di jaamu yàlla bu day dem ba benn moment kooku seytaane boobu day toog rek dootul mën a ci agir dootul mën a ci amati capacité def dara il est bloqué mais pare lay ne parce que waa ji mënul tàqalikoo ak côté boobu noonu maanaam mënul mënul mënul kooku mënul bañ a dund ak moom parce que su dematee ba dundaloo ak moom rek nit ki dootul nekk day déséquilibré tuuti day nekk beneen beneen xeetu nit du nekk nit ku normal. Euh, mais kooku noonu du moom mooy agir ci côté bu ñu naan diw rab da koo dugg ak yooyu du kooku mooy agir foofu sauf que rab bu dugg ci biir nit ki day day day soxla am connexion ak seytaane boobu et que bu établir connexion boobu ci la ñuy mën a sot waa ji pour mën koo yàqal mais su demee mënul am établir connexion ak seytaane boobu et que muy dund dund ci ci des di dund dund normal maanaam euh, waa kooku noonu du mën toog foofu parce que nit ki zikar yi muy dee tudd yàlla gi jaamu yàlla yooyu noonu ñooy dominer wa ñoo koy ñoo koy obligé bu daw génnaat daw du mën toog comprendre voilà maintenant kooku nag mooy rab boobu euh, c'est extrêmement rare que nit ki dominer ko dominer ko dominer ko ba tuubloo ko yenn bi nag sallallahu alayhi wasallam nee na moom tuub loolu bosam ah xarit bi waaw mais c'est rare nit ku mën tuub loo bosam. c'est pour ça faire des moom moom nag du mën euh, am na tamit beneen possibilité bu am te loolu c'est c'est extrêmement grave ci xarit yi. loolu euh, loola tax sàggan baaxul sàgganee diine baaxul te lu ëpp ci seytaane yooyu ñi ñi am ci seen kaw doole mooy jigéen ñi parce que souvent du ñu tollu jot souvent loolu moo tax dañuy génn fii ci mbedd mi parce que soo lu ñu lu jot mais mu ko góor rek góor boo gis muy sol ay flottant ak yooyu mais kooku rek teg jinne bi dugg ko parce que il faut comme loolu mooy dal jigéen ñu bari bari bari loolu tax day gis ñun ñi am rak souvent ci jigéen ñi la gën a bari loolu tax loolu ñi gën a bari parce ba pare euh, voilà donc ñoom pour ñu dugg leen c'est facile. facile très facile mais jinne bi bu la xasee ba dugg bu la duggee après da lay a euh, tout dépend maintenant ci ki mu dugg kan la na moom nit ku leer la wala nit ku lëndëm la et cetera ak di niveau degré leeraay gi fan la tollu pour mu mën pour jinne bi ba a mën a am capacité bañ a man a am pouvoir ci kawam mm. et cetera mm. et que boobu day jékki-jékki de temps en temps léeg-léeg mën na def euh, bu gisee nit ci xam ne ci yàqal na ko baax parce que xarin bi la fekk mu am pouvoir ci nit ki di ko def loolu ko neex bon pas à son insu quand mais ay digle la ay ay ay influx la koy insufflation la koy jox. daawaay defee nii waxee nii defee nii bu kiiwee mu merloo ko. et cetera ak yu mel noonu mais xarit boobu tey par exemple mën na nekk ak moom ba benn moment mu am doole ci kawam ba xam ni kii domine ko domine na ko totalement mu soxla demaat ci keneen ku bees pour jël parce que ñoom la fait que ñuy dëngal nit ki yàq ko al alal ko loolu day tax ñoom ñu gën am pouvoir et ci seen biir da di jox beneen gëdd. dañoo am beneen gëdd lay tax ñu am ñu ngi gëraat donc le plus que ñu yàq bu ñu xamee ni waa ji daan fii dara toog rek te moom liñ bëggoon a am ci moom yëpp am nañ ko ba pare ci ne parfois danañu tenté rey ko. waaw dañuy tenté rey ko waaw parfois mën nañ ko dóor benn crise cardiaque benn attaque cardiaque rek gis nga waaye day jékki-jékki nangam nangam dañuy tenté def loolu waaw. parce que dañuy bëgg après dee la gaaw dem ko ji ci keneen parce que seytaane beneen di délégué ci keneen après par contre su fekkee waa ji mënalu leen ñoom mënaluñ waa ji dara benn moment maanaam ci la ñuy demee ba jékki-jékki dootuñu amatu pouvoir ñu toog waa ji assommer leen ñu nekk foofu mais duñ ko jógee parce que voilà mais dañ leen di assommer et que rare parmi nit ñi ñoo leen mën a tuubloo ñoo leen mën a xam lan waaw waaw day dindi dindi non non non loolu loolu déedéet parce que dafa spirituel non ay xobi keke moom du dindi liggéey non mais du dindi liggéey bi day dindi feebar bi ne ci biir mais liggéey bi dafa spirituel lenn moom lañ mën a wax mooy ne xob boobu euh, boo ko bool boo ci taree nangam ci ay aaya wala boo ci taree nangam wala buñ ci bindee nangam bu boobaa euh, xob bi day jël côté côté physique bi faj ko et liñ ci bind wala liñ ci tari mooy bind mooy jël côté spirituel loolu lañ mën a wax. non non non loolu kese kese déedéet loolu tax ñu bari ñuy dugg ci côté lasrar seytaane da a man parce que da di def loo yoo xam ne ay bokkaale la ñu jàpp ni ñu ngi ci biir ba tey seytaane bàyyi leen ak seen li ci def yëpp.